abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi saalisi wal xamsiin wa an abi hurayrata radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala law ya'lamul mu'minu maa 'inda allahi minal 'uquubati maa tami'a bi jannatihi maa tami'a bi jannatihi ahad walaw ya'lamu al-kaafiru maa 'inda Allahi mina rahmati maa qanata min rahmatihi ahad rawaahu Muslim rahimahullahu ta'aala kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna wàllu njëkk wi ci buntu bi chapitre bu bees bi walla garab gii ci toolu nit ñu sell ñu radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna mu doon buntu bi nga xam ne mooy wax ji dajale diggante tiit ak yaakaar tey comme niñ ko waxoon ñu war a dugg ci beneen wàll wi nga xam ne moo làmboo téere bi moo làmboo garab gu nekk muy wàllu xadiis yi ñu war cee gis xadiis numéro quatre cent quarante-trois ñeenti téeméer ak ñeent fukk di hadiisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu ne mu ngi jële ci Seydina Abu Hurayra yal borom di daal di koy gërëm anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi qaala neena law ya'lamu cëy doon ne xam na al way ngëm yàlla ma inda allahi le ne fa yàlla minal uqubati ci ay mbugal maa tami a kon doonul woon xemmem bi jannatihi ahad kenn dëgg dëgg mbugalu yàlla la ne fa yàlla ci mbugal bu ko borom bi xamaloonu jullit du masa yaakaar jar àjjana yàlla mukk du ko xemme mukk waaye walaw ya'lamul kaafiru tey bu doon ne yéefér bi xam na moom tamit dëgg-dëgg xam maa inda allahi min ar-rahma la ne fa yàlla ci yërmandeem ju yaatu ak xeeti yërmande tey bu ko yéefér bi xamoon maa qanata min rahmatihi ahad amul kenn ci mbindeef yi koo xamante ne dina ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla ne waaye yow man ma ciy dugg àjjana dama ciy dugg laa wax lay wax parce que bu xamoon la yàlla denc fa moom dëgg-dëgg ci yërmande mu ne xadis bi rawaahu daal dina koy solo muslim al imam muslim rahimahullah kon xadis baa noonu xadis bi fay boo fàttale ko jotaay bi ñu génn maanaam xadis bi ñu war a gis am na luñ ci tuddoon waaw parce que xam nga bi rawaahu muslim mais à vrai dire xadis imaamul Buxaari rahimahullah soloo ko soo ko imaamul Buxaari bi mu koy soloo na ko booleeg xadis buñ jotoon a gis ma ne ma ma ne la waaw gis nga ci baabul rajaa yi xadis numéro quatre cent vingt xadis numéro quatre cent vingt ah al imaam an foofu ëndi woon na fa benn xadis boo xamante ne nii doon na wax. mais wa anhu jële woon Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne jële na ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne lan mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ja'ala Allahu ar-rahmata mi'ata juz fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'in wa anzala fil ardi juz'an wahidan fa min zalika aljuz'i yatarahamu alxalaa'iqu hatta tarfa'u daabba xaafiraha an waladiha xashyata an tusibahu ba pare bu ne wa fii riwaya inna lillahi ta'ala mi'ata rahma anzala minha rahmatan wahida bayna aljinni wal insi wal bahaa'imi wal hawaam fa biha yataatafun wa biha yatarahamun wa biha taatifu alwahshu ala waladiha wa axara allahu tis'an wa tis'iina rahma yarhamu biha ibadahu yawma alqiyama ya xadis boobu xadis boobu noonu xadis boobu xam nga ne noonu muttafaqun alayhi imaamul Buxaari boo fàttale ko bi ñuy gis ci riwaayam yi nga xam ne moom la ko indi woon moom al imaam al Buxaari rahimahullah tax ci ñaari bërëb la di woon xadiis boobu waaw bi ñu koy wax am na benn bi mu njëkk a indi ne ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz amsaka 'indahu tis'atan wa tis'iina juz'a mu ngi doon ci kitaabul adab baabun ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz muy xadiis six mille xadiis six mille numéro six mille ci saxiix imaamul Buxaari mais waxoon nañ la ne indiwaatoon na ko feneen muy xadis numéro six mille quatre cent soixante neuf ci kitaabu riqaaq baabu rajaa'i ma'al xawf waaw foofu noonu imaamul Buxaari xam nga nan la indiwoon xadis bi bi mu andee Seydina Abu Hurayra dana inna allah ci lañ la waxoon ne xadis bi imaamul Buxaari da ko indi d'un coup benn yoon imaamul Muslim tas ko ko ñaari xadis yaa ngi Abu Hurayra mu ne. qaala mu ne sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha xalaqa ar-rahmata yawma xalaqaha mi'ata rahma fa amsaka 'indahu tis'an wa tis'iina rahma wa arsala fi xalqihi kullihim rahma rahmatan waahida falaw ya'lamu al-kaafiru bi kulli alladhii 'inda allahi min ar-rahmati lam yay'as min al-janna walaw ya'lamu al-mu'minu bi kulli alladhii 'inda allahi min al-'adhaabi lam ya'mam min naar kon mu ngi moom dane foofu al imaamul Buxaari rahimahullah ni mu ko ndee foofu dafa dajale hadis bële jaalallahu rahmata imaam Muslim da koo ber après indi li nga xam ne moom la indi fii ci Riyaad bi nii indi li nga xam ne moom la def ci Riyaad bi fii hein muy bi muy bi ñu nekk nii law ya'lamul mu'min alors que imaamul Buxaari ci hadith boobu la boole lépp benn yoon waaw ndax foofu dane borom bi imaamul Buxaari ngir ñu wax ko dane inna allah xalaqa imaam euh, sayna Abu Hurayra dane dégg naa yonent bi saa saa mu ne borom bi dafa bind yërmande bés bu mu ko bindee def ko téeméeri xaaj téeméeri yërmande mu de mu téye fa moom quatre vingt dix yi ah yónni benn bi la wàcce yor ci li nga xam ne mooy mbóondeef yi kulli ñoom ñépp benn mu ne falaw ya'lamul kaafiru cay bu yéeféer ba xamoon bi kulli ladhi lépp la nekk inda allah fa yàlla min ar-rahmati yén ma lam yay as min al janna kon doonu woon désespéré wu muku ci li nga xamante ne nii mooy doonu woon désespéré ci li nga xamante ne nii mooy aljana waaw waaye waaye walaw ya'lamu walaw ya'lamu al-mu'min kay bu way ngëm yàlla bi xamoon li kulli alladhi 'inda Allah min al-'adab ci lépp lu nekk fa yàlla ci boobu lam ya'man min an-nar konoon te kon doon loolu am kóolu day jamais jamais jamais moom yéeféer bi ah eh, kii bokk eh, way ngëm yàlla ji moom bu xamoon la ko fa yàlla ci mbugal dëgg-dëgg kon doonul woon am kóolute ci safara voilà gis nga fii la ko imaamul Buxaari nii la ko ëndee imaam Muslim nag da koo tas da koo def xadiis benn moo tax Nawawi indi ko fii ne rawaahu Muslim moom moo ko solo waaw al imaamu Muslimu Abul Husayn ah al al Qushayriyu an-Naysaburi te xadiis yooyu moom la taqale ah ci abwaabu da'awaat ino no man abwaabu da'awaat loolu imaamu kii kii la ah, moo ko indi imaamu Tirmidi moom moo def na nga xamante ne mooy loolee waaw ah kii mooy hadith Seyna Salman bi nga xam ne bañ koy gis moom la moom la jëkk di teg ci bii mais avant hadith Seyna Salman bi ci la indi hadith biñ la wax sànq bi nga xam ne inna lillahi mi'ata rahma voilà kon mu ne kon hadith bi ko solo mooy Seyna Abu Hurayra ah radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi laaj bi mooy ah est-ce que moom donc kon moo ko solo nee nañ la imaamul Bukhari à vrai dire solo na ci benn côté moo tax mënoon nañ ne bu ne woon muttafaqun alayhi day jàll voilà ndax moom itam solo na affaire bi sauf que da koo solowul moom donc daga noonu al imaamu seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad ah, rahimahullahu ta'ala daal dina koy indi na ko naan al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Thawrata at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa al-imam Muslim Abul Husayn mu ngi koy indi ci kitaabu tawba baabun fi saa'ati rahmatillahi ta'ala foofu la koy indi kon al-imam Muslim mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub wa Qutayba wa ibn Hujr jami'an ci ñetti sëriñam la ko jëloon al-imam Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana nettali na ñu Yahya ibn Ayyub di Yahya ibn Ayyub muy Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-abid az-zahid rahimahullahu ta'ala wa Qutayba ak sama beneen sëriñ di Qutayba di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani wa ibn Hujr ak sama beneen sëriñ man imam Muslim ibn Hujr di Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil Abul Hasan al-Baghdadi as-Sa'di al-Marwazi rahimahullahu ta'ala mu ne jami'an ñetti sëriñ yi yëpp ñoom ñëpp an Isma'il ñoo ko jëlee ci Isma'il ibn Ja'far muy Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi rahimahullahu ta'ala al-mu'addib al-qari' qala mu ne ibn Ayyub mu ne kanta sama ci nekk ci digg bi ci sama sëriñ yi ma lim muy euh, kii nu mu tudd qaala euh, qaala ibnu Ayyub voilà mooy ci ma njëkk a tudd bokk Yahya ibnu Ayyub sëriñ bi ma njëkk a tudd moom dane xaddasanaa nii la ko waxe xaddasanaa nettali nañu Ismaa'ilu moom Ismaa'ilu dane nettali nañu Ismaa'il moom lañ gis sànq mu ibn Jaafar qaala mu ne axbaranii nettali al-Alaa muy al-Alaa ibn Abdirrahmaan ibn Yaquub euh, Abu Shibl rahimahullah al-Madani rahimahullahu ta'aala an abiihi mu jël ko ci baayam hmm, al-Alaa ibn Abdirrahmaan kon muy Abdirrahmaan ibn Yaquub al-Juhani rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata moom moo ko jëlee ci Seydina wa Mawlana Abu Hurayra hafizu sahabati radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala law ya'lamu al-mu'minu ma 'inda Allahi min al-'uqubati ma tami'a bi jannatihi walaw ya'lamu al-kaafiru ma 'inda Allahi min ar-rahmati ma qanata min jannatihi ahad voilà nii la ko al-imaamu muslim daal di indi ñu ne ma fii jam na la wax comme imaamul Buxaari ne eh, law bu xamoon al-mu'minu way ngëm yàlla bi maa ci mbugal de maa tami'a doonu loon kononte kon doonu loon xem nem bi jannatihi ci àjjanaam ahadun keneen walaw ya'lamul kaafiru bu yéeféer bi xamoon maa inda min ar-rahma la ne fa yàlla ci yëm ma qanata doonu loon désespéré wu ñàkk yaakaar min jannatihi ci àjjanaam ahad waaw imaamu Nawawi moom rahma la wax de dañ naan loolu en fait euh, euh, loolu noonu hmm, euh, noonu la ko al imaamu xam nga moom dane Riyaad bi xoolal law ya'lamu al-mu'minu ma 'inda Allah min al-'uquba ma tama'a ma tami'a bi jannati ahad wa law ya'lamu al-kafir ma 'inda Allah min rahmatihi ma tami'a min rahmatihi boobu beneen dane min rahmatihi hmm, kon yéeféer bi doonul woon te waxul min jannatihi waaw waxul Euh, loolu dañ naan la imaamu Tirmidi moo indi lu mel lu mel noonu ndax imaamu Tirmidi moom itam ci al-Ala mii lañ ko jëlee moo tax al-Ala moom la ko ñoom imaamu euh, kii euh, Muslim ak imaamu Tirmidi ak ñu ko jëlee ci moom ñoom ñoo xaaj xadiis bi def ko ñaari xadiis al-Ala ibn Abdurrahman ndax imaamu Tirmidi ci ko imaamu kenn kii sëriñ ñi ko imaamu Muslim jëlee la ku la ko jëlee mun a haddathana Qutayba mu ne ko ñu nettali moo Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ah Abu euh, Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani qala mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad an al-Ala ibn Abd al-Rahman an abihi an abi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu annahu qala mu ne anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala law ya'lamu al-mu'minu ma 'inda allahi min al-'uquba ma tami'a min al-jannati ahad wa law ya'lamu al-kafiru ma 'inda allahi min ar-rahma ma qanata min al-jannati ahad ah. moom noonu la ko al imaamu at-Tirmidhi daal di indee waaye mooy imaamu euh, euh, euh, kii an-Nawawi rahimahullah lii nii dëgg-dëgg sax ci ko indi mooy imaamu imaam mooy kàddu yi mu indi imaam imaam Ahmad moo ko indi voilà ba léegi ca moom dana haddathana Sulaymaan ibn Daawud eh, kan mooy Sulaymaan ibn Daawud mooy al-Utaki Abu Rabi'a ah, az-Zahraniyu al-Azdiyu al-Basriyu al-Baghdadiyu ci la ko imaam Ahmad jële mu ne haddathanaa Ismaa'il mooy liñ gisoon sànq ibn Ja'far ah, ah, mu ne axbarani al-Alaa moom la mooy ibn Abd eh, ibn Abdirrahmaan an abiihi mu jële ci baayam di eh, Abdirrahmaan ibn Ya'quub al-Juhani mu jële Sayyidinaa Abu Hurayra mu ne law ya'lamu mu ne yonent bi saa saam neen law ya'lamu al-mu'minu ma 'inda Allahi 'azza wa jalla min al-'uquba ma tami'a bi jannatihi ahad wa law ya'lamu al-kafiru ma 'inda Allahi min ar-rahma ma qanata min rahmatihi ahad voilà mooy imaam an-Nawawi kaddu yi mu indi mooy lii mooy hadith numéro quatre-vingt-onze soixante-quatre ci musnadu imaamu Ahmad musnadu Abi Hurayra muy neuf mille cent soixante-quatre hadith bi yi mu indi fii ne rawaaw muslim imaamu ahmad sëriñam moo ko indi muslim wax nañ la moom nan la ko indee imaamu tirmidhi ak imaam al-bukhari ñoo ñëpp jannati yi ak naar ak naar lañ wax mais këni euh, yéeféer bi boo xamoon la nekk fa yërmande yàlla maa qanata min rahmati ahad loolu ki ko ëndee noonu mooy al imaamu muslim euh, imaam ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi léegi ginnaaw taxrij baa ngi noonu ñu war a ñëw ñu war a ñëw léegi euh, waaw hadis bii nii nan mooy lëkkaleem ak suñu bunt bi suñu lëkkaleeg bunt bi mooy mooy li tax borom bi Abdullah yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu wax nii mooy nit ki jullit bi la bëgg kon yow comme dëgg yéegane yow boo nee na boo xamoon la nekk wëy ngëm yàlla bi boo xamoon la nekk fa yàlla dëgg ci yërmande ne leen kii moo koy moo koy moo koy leeral bu ko xamoon dëgg-dëgg moom yéeféer bi doonul woon ñàkk yaakaar ci ne dina dugg àjjana yàlla dina ko fa dugal comme que noonu la mooy ko yow jullit bi loo mën a nekk nekk ci bu baax xamal ne hein boo xamoon la nekk fa yàlla ci mbugal mooy kon bul bul wóolu pexe yàlla la lay wax kon yow ajjana ja yaakaar ne fii mu ne c'est bon walla ku faatu rek comme wolof yi ñun doxalal na bi ghayri xisaab dinañ ko bàyyee wax saa yi da dugg na ajjana ci kenn du ko xisaab buñ xamoon la ne fa yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg ci ci mbugal konoon te kon doonuñ woon jàpp ne ñun ajjana daal ñun daal c'est bon ñun ñu nga fa pare na jeex na manu la demee loolu nii par force <laughs> waaw yéeféer bi li yées yées yées yées nekk moom ca tuus ba jaamuwul yàlla ak façon yi nañ nekkee ah ate beeg kay bokkaaleeg ñoom ñëpp yahudi beeg yooyu yëpp ak nasraani bi ñooñu bu ñu xamoon la ne fa yàlla ci yërmandeem dëgg dëgg dëgg ajjanaam lam lam fa nit jaam yeeg loolu dëgg dëgg konoon te kon dañuy jàpp ne malgré tout ñoom de toute façon borom bi dina leen baaxe bala ñoo faatu buñ dugg àjjana kon loolu lan la la bu yonente ma li saasam di wax mooy kon booleel diggante xaw fak raja waaw boo nee yow jullit bi ah bul ñeme bul wóolu duuyi yàlla fexem yàlla comme niñ ko gisoon ci aay waaye it yow jullit bi boo ñëwee sax bay def yoo xamante ne nii yëtu yéefér la parce que bàkkaar moom mooy ab jaam bu nangul boroomam ci yoon mooy li normal mooy muy topp boroomam mais boroom bi nag ci ci nam ma nam mam ci dogalam boobu bu jiitu la def ne euh, di ko jaamu tout le temps noonu moom du ne moo tax yeneen tari sa sam ne woon Euh, yéen ñëpp xataa kullu bani aadama xataa aadama yëpp ay jaab ay ay ay ay defkatu bàkkaar lañu ils sont susceptibles di def bàkkaar te ki gën ci ñoom ñi nga xam ne ñooy def bàkkaar mooy ñi nga xamante ne nii buñ defee bàkkaar daal di nekk ñoo xamante ne nii dañuy at-tawwaabuun dañuy tuub di dellu ci li nga xamante ne nii mooy seen borom kon nag loolu la lay bëgg wax ne la kon yow deel nekk ci xaal yooyu waaw deel am yaakaar dëgg la waaye nag bul amu kóolute. moo tax ndax yéeféer bi li muy garaaw garaam woo yow jullit bi baa boo newee di def jikko yéeféer di def jëfi yéeféer mooy yoo xamante ne mooy yàlla waaw di di di di di di di xuus ci tere yàlla yi loolu jikko yéeféer la waaw loolu même boo newee ci xaal boobu na yow bul désespéré wu ci yërmande yàlla gi nga xam ne tey boo ko xamoon dëgg dëgg dëgg dëgg kon mooy nit ki noonu la war a mel jullit bi loolu la la xadiis bi di woowe mooy kon nga gis ak gunt bi ñu ko tudd baabul jami baynal xawfi war rajaa Allahu akbar waaw Allahu akbar mooy boo gisee nag borom bi def mbir yi yatma'u ah nekk law ya'lamu law ya'lamu al mu'minu waaye law ya'lamu al mooy la ne fa yàlla dëgg-dëgg nit manu koo peeg wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi waaw mooy xam-xam ba yërmande yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg ajjana yàlla ci boppam sax ajjana li ñu ciy wax nii nga xam ne loolu mooy lépp mais loolu noonu <laughs> lañ ñu fay wax ci lu ñàng nga xam ne mooy mooy mooy mooy nii ñun ay étincelle lañ ñu ci wax lu xaw xam ba looloo tax kon gis nga way ngëm yàlla bi bu xamoon loolu dëgg-dëgg bu xamoon loolu dëgg dëgg dëgg mbugalu yàlla joo jële safaraay yàlla ja ak mbugal mën fa yàlla konoonte kon yii mooy di bàyyi xel bu baax te bañ a nekk nag ci yége di gudul jeex loolu moom dina am waaw allahu akbar kon nag li nga xamante ne nii mu ne yéeféer bi it noonu la bu xamoon àjjana dëgg dëgg dëgg waaw sauf que malheureusement sawaay bu ko borom gi ba gindiwul génn ko ci yéeféer manu koo xam waaw akbar waaw ndax bu xamoon yaatu yërmande yàlla malgré li muy nekk hein ci mbugal miñ ko tig mi ko yonent di tëkkoog seen taalibe yi du ko tee am yaakaar quand même naan waaw lii lépp dëgg la waaye yërmande ga ma xam man de borom bi moom moom moom moom dina ma ci dugal waaw sama kii gii moom am naa yaakaar ne dina ma ci génne waaw <laughs> waaye nag sauf que yéeféer bi da koo xamul moo tax loolu moom amul état d'esprit boobu jamais daa gëmul ne sax yàlla am na ci ñu bari ci ñoom boobu waaw lii daal li nga xamante ne moom la borom bi moom la soxla moo tax yonent way saasaam di ñu ko nekkali nii di ñu ko wax mooy ah nit ki nay boolu diggante ragal ak yaakaar ak ragal Allahu akbar Allahu akbar borom bi de moo yërëm ku ko soob di mbugal ku ko soob ah bu boobaa woy yàlla bi ci boppam moom dina xam ne ah na def attention te borom bi nag fa'aalun limaa yuriid la de aji jëfaakoon na li ko soob képp te kenn du ko forcer ci la lu nekk te bu jëloon nit ñépp dugal sawar kenn du ci amul ku naan way yàlla lu tax bu jëloon ñépp dugal ajjana amul kenn ko mën a taxaw naan yàlla lu tax kon kooku sañ-sañam kattanam nit mënu koo xam te nag aji defaa koon la lu ko neex Allahu akbar lool moo tax jullit bi nag bu xamoon dugalum yàlla moo mee ni mu mel looloo tax mu ciy ne te kon moo tax muy nekk ci càpp ko Allahu akbar moo koy teg ci loolee saa bu defee rëcc rëcc day gaaw delluwaat ci moom waaw yéeféer bii bu xamoon lële buggal moo mële yërmande yàlla ñañam tol doonu ci woon désespéré wu te doonu woon ragal li nga xamante ne mooy doonul ne waaye man moom moom du ma dugg àjjana waaye bu boobaa la da koy génne ci muy da koy yóbbu xen meen gi dina ko ci yóbbu ba tax muy def lu neex yàlla ko waaw waaw akbar mu ngi noonu le kon daal mu ngi noonee waaw waaw loolu daal xadiis bi taxawoon nañ ci xam nga am na sax benn xadiis boo xam ne même bu dee ne wérul Euh, al imaamu Tabarani daal di koy solo ci al awsat jëla ko Seyna Jaabir na ko noon hadith Seyna Hudayfa <laughs> waaye wéruñu ko waa euh, kene li nga xamante ne yi mooy gis nga Iblis yawmal qiyaam day day day day yëkkamteku di yaakaar ne moom rek xemmeem ne moom amaana moom ñu ñu ràmm ko li mu gis keroog yawmal qiyaam ci yaatu yërmande yàlla gi nga xam ne moom la doon wax ne te xadis bi boo fàttale ko que ne borom bi tabaaraka wa taala dafa bind noonu la xadis bi tàmbale woon ci imaamul Buxaari yi benn xadis la woon dafa bind yërmande def ko cent def ko téeméeri yërmande jàpp téye benn bi téye li nga xam ne mooy téeméer yu manque benn mooy quatre-vingt-dix-neuf juróom-ñeent fukk yeeg juróom-ñeent yi fa moom benn bi la defal jaam yi ñoom ñëpp ñu ci yërëmante waaw ku loolu noonu Iblis nag tax ba mu gisee yërmande gu yaatu boobu nga xam nee na bu yowmal xiyaamee comme Seyna hadith Seyna Tibi euh, euh, Salman day jël benn bi radiyallahu anhu bi mu doxoon nit ñi fii boole ko euh, quatre-vingt-dix-neuf yële defal ko ngir ñi nga xam ne ñoo ko doon jaamu keroog yow Iblis day gis loolu bay bay yëkkamteku jàpp ne moom daal yërmande gi yàlla gi dinañ ko yërmande ndax li mu gis keroog yaatu ci yërmande borom bi tabaaraka wa taala voilà bu dee ne yooyu seen sanad taxu koo demee noonu kon nag mu ngi noonu le ah kon nag mooy jaam bi lan nga war a nekk baynal xawfi war rajaa waaw bul nekk koo xam ne da ngay ëppal waaw ci sa yaakaar ndax boo comme ni waxoon bii paase da ngay nekk murji'a waaw am murji'a ëppal ci te doo def dara waaye it bul nekk koo xamante ne nii yow da ngay tiit dalay jàpp ba ku def bàkkaar nga ne waa ji dem na sawara comme ni nga xam ne mu'tazila yeeg façon xawaari yi nga xam ne jàpp way ngëm yàlla yi di leen def ay yéefér nga xam ne ku def leen rek ñu ne sawaay moom day dugg sawara fa lay sax wala bu demee ba xamul li ñu wax ñu naan manzila baynal manzila tey ni waxi caaxaan yooyu waaw bu waa ji tuubee nekk te tuubul ci bàkkaar bi kooku ah ah day nekk koo xamante ne ni euh, euh, mooy sawar lay dugg parce que bàkkaaram yu rëy yooyu loolu doo ci nekk ndax lan gis ba bàkkaar yi wax ko def lii ñu dugal la sawara wala ko def lii nangam nga jël ko daal di koy placer ci way ngëm yàlla yi déedéet yow li la war mooy da ngay nekk koo xam ne li suñu borom wax wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata naka noonu laa leen def yéen xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ngeen nekk xeet woo xam ne da ngeen a diggu dóomu loolu kon mooy li nga xam ne mooy li wax hadis bi loolu la ñuy yóbbu mooy al wasatiya nekk ñi nga xamante ne ñooy nekk ñu diggu dóomu baynal xawfi war raja laa du ñu nekk ñoo xam ne mufarrat mufarrit fi raja waaye du ñu nekk ñoo xamante ne nii du ñu nekk ñoo xam ne tamit dañuy euh, ci wàllu xawf ak yooyu déedéet dañuy nekk ñoo xam ne dañuy i'tidaal yem nekk ñoo xam ne dañuy diggu doomu ah te xayrul umuri awsatuha li gën ci mbiri la yonente bi saa saa wax mooy li ci gën a dëggu doomu kon yàlla nañu borom bi may loolee